mooy jaasuus lan mooy àtteem mooy waajoo xamante ne ni xam nga fii xoolal imaam ibn Sa'd dane gaa yi alxaaris ibn abi diraar jiitoon waa banu Muraysin dafa former armée ba pare mu yónni benn waay ngir mu dem espionnel ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam indil koy xabaaram jullit ñu ne ko nuus faqataluhu ñu di koy rey euh, loolu boroom xam-xam yi bon dañ koy gàttal dañu ne bu dee ne jaasuus bi mushrik la ak bu dee mooy yéeféer la ak bu dee jullit am na ñoo xam ne dañoo def différence am ñu ne bu dee ne espion bi mooy di jël ab jullit même ko nañ jël yéeféer d'abord moom àtte mooy ko dañ koy dañ koy rey am ñu ne bon dañuy xool degré li mu def degré lan la li mu def mais bu dee yéeféer bu dee yéeféer xool nañ def lu gën a gaaw mooy gën a gën a mooy bu dee yéeféer la ñu jàpp ko espionné ko mu doon espionné jullit ñi ñu jàpp ko kooku moom imam bi bu ko neexee mu daal di koy fàtt mooy ki njiit dëkk bi daldi koy exécuté ngir tamit mu nekk nakaalan lil aaxariin mu nekk une punition dissuasive pour ñi ci des ba bu ko defee seen fukki xel ak juróom-ñaar dootul xalaatati ñuy espionner réewum jullit yi loolu tey moo xam ci ay es di jaar ci kuy téléphonie ji ay mettre sous écoute gaayeeg yooyu yépp ku ñu jàpp yéeféer bu koy def état jullit bi réewum jullit mi dañ koy jàpp exécuté léegi ñu ne waa léegi lool mooy bu dee yéeféer la léegi bu dee jullit la nag am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne kooku euh, dañuy xool te loolu mooy li gën dëgër quand mooy dañuy xool degré li mu def voilà fii la xool degré bi am bu dee ne moom li mu siiwal ci secret jullit ñi jox ko seeni noon par exemple yow ñu nekk en conflit de toute façon noonu l'islam et l'islam temps ils sont en conflit dañuy nekk nag ay trêve yoo xam ne moo xam yuñ signé la waaye yoo xam ne tacite la kenn signé wu ko waaye mooy ni loolu la rek mais mais bu yàggee la nga gisaat ñu laalewaat ndax mënuñoo bokk àddina bi nekk noonu rek toog ndax li li li nga xam ne mooy doxal mooy doxal l'islam loolu mënula arranger ñi gëmul waaye it ñi gëmul li ñuy doxal loolu la nekk programme bu l'islam di d'accord léegi nag ñu ne bu dee jaasuus la espion jullit la dañuy xool bu dee ne moom information yi mu jox yéeféer yi noon bi tuur bakkan mooy bakkanu jullit ñi desoon ci xaj na ci bu kooka bu boobaa dañ koy rey waaw dañ koy exécuter comme si mu joxe woon comme image nañ joxe exemple comme xoola Israël ak Palestine exemple bu concret xam nga da ngay gis Gaza léeg-léeg ñu am ku ñu pendre wala ku ñu rey ne kii parce que ñoom ay espion lañ yoo xam ne moo tax ñu daal di leen rey publiquement mooy xam nga man manuma nekk ci mbedd mi ay Europe walla Sénégal wala naan ça ils sont des barbares non yow même bu dee ne dama ne waaw man xam naa ne diine noonu la mais nii du noonu. mooy ñii dañoo tuumaal waa ji yow yaa gën a dëggu ñoom yaa leen gën xam li xew seenum réew est-ce que li la sa noon yi tubaab yi yooyu di wax naan lii wa tax lii wa tax loolu ngay gëm ba pare ñoom nga leen di tuumaal jàpp ne ñoom amuñu kenn koo xamante ni seen jugement daal ci ndëngte lañ koy teg ndax lan ndax yow arrangé wu la te arrangé wul tubaab bi nga gëm déedéet mooy boroom xam-xam ni dañ ne bu dee kooku risque bi nga xam ne comme exemple concret koo xam ne moom mooy renseigner israéliens yi bu dee ne réunion bureau politique bu palestiniens yi am na ngir bu ko defee ba heure bi ñu bombarder foofu daal di décimer ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy dirigeants yi comme yu mel noonu ah kooku noonu ñu ne ku mel noonu bu ñu ko jàppee dañ koy exécuter voilà léegi loolu benn affaire la mu am beneen ñu ne nag waaye bu dee dañoo xool bu dee dañoo xool euh, li nga xamante ne nii euh, mooy dégre li mu def àggul foofu comme affaire bi moom li mu doon espionner affaire économie la wala boog affaire loo xam ne daal bakkan bu ci rot am ñu ne nag bu boobaa mooy imam bi mooy xool punition yi nga xam ne moo war mu daal di koy teg Euh, loolu yii nii lii nii ñu wax nii mooy li gën dëgër te loolu boo demee ci suuratul mumtaxana ginoon nañ ko wax ci suwaaru seydina xaatib ibn abi baltaata radiallahu taala anhu wa arda ndax moom keroog bi mu bi muy divulguer histoire xabaaru yeneen ci alei saatu salaam bi muy dem di waaj ubbi ji màkka yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu ko jàpp ba mu ko Seydina Jibril yëgalee bañ dem ba jàpp ndaw sa ba jël mbir ma la mu ko yónni woon ci moom Seydina Umar ibn al-Khattab dafa jóg ne yaa rasuulallah da'ni adribu unuqa hadha al-munaafiq dana yonent bi alayhi bàyyi ma mu dóor doq naafiq bii yonent bi alayhi ne ko yaa Umar innahu qad shahida badra wa ma tadri la'alla allaha ittala'a ala wa qaala isna'u ma shi'tum faqad ghafartu lakum la la mu ne yow Omar Seydina Omar di ko wax loolu yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko Omar xanaa xamoo ne suñu borom subhaanahu wa xanaa xamoo ne xaatim mi bokk fekk na Badar te suñu borom moo xool xolu waa Badar ne leen yéen moom xaw ma ñan yéen jëf leen lu leen neex man jéggal naa leen te c'est fini sabaqat sabaqat rahmati ghadabi yërëm ma dey suñu borom moo jiitug sànjam ku mu yërëm jeex na allahu akbar mu ne leen isna'u ma jëf leen lu leen neex faqad ghafartu lakum mooy reyu ko ndax tamit en plus mooy loolu la mais deful tamit loo xam ne day faat ay jullit ndax moom li mu yónni woon lan la mooy dafa yónni woon ndaw si li ko yónni woon ne ko ngir ñu waajal ngir pas di xeex jullit ñi ndax nee na ci biir lettre bi nee na leen yonent bi alayhi salaatu salaam de moom képp képp kese bu ñëwoon Makka moom kese dina leen noonu xam nga kooku remettre en cause tamit xam na ne ñii mënuñoo def lu dul waxu ko ngir ñu ñëw di rey jullit ñi wala di waajal di leen embuscade déedéet nee na leen yéen sax yonent bi alayhi salaatu salaam keese bu jógoon Medina ñëw màkk xarit yi moom képp kenn àndul ak moom moo leen di gañ kon loolu muy masalam jaasuus